nidar mooy nit ki bu nidaree hein par force la nidar day tax mbir yi nidar mooy ma teg sama bopp loo xamante ni sharia teguma ko loo xam ne nag bu ma ko tegee sama bopp jamono ja ma waxoon bu jotee day nekk day mujj nekk fard farata ma def ko voilà waaw farata ma daal di koy def loolu par force je serai obligé te waxoon nañ la façon nidar yi am dafa am nidar mutlaq ak nidar goo xam ne muqayyad la nidar mutlaq mooy ma nidar loo xam ne ci lu ñu joyal comme bu ma nee man daal warlu naa sama bopp daal wooral yàlla ci weer weer wi ñuy dugg ci rajab gi daal rajab gii ñu ne daal man daal euh, bon kii naa euh, warlu naa ci sama kaw wooral yàlla ñetti fan loolu moom fekk par force balaa weer wee dee damay woor ñetti fan loolu mooy nidar goo xam ne mutlaq la mu am nag beneen façon nidar boo xam ne moom lañ naan muqayyad bi nga xam ne mooy dama ko dama ko dama ko tënk ci mbir comme ma ne man daal gis nga sama examen bii may waajal bu yàlla defee ma am ko hë warlu naa ci sama kaw dinaa ko woral dinaa ko woral ñetti fan waaw wala sama voyage bi may jëm yoon bi ak a dégg naa lu ne fi am ah bu buur yàlla defee dama mucc àgg ci jàmm dinaa ko woral benn fan yow boo àggee ci jàmm par force dangay woor benn fan boobu nga waxoon façon nidar bii nag lañ ne mooy bi nga xam ne dañu ko moom lañ naan dañ koo sib mais façon bële kenn sibu ko kenn sibu ko mais façon bii nag dañ koo sib parce que mooy ne waa ji jëfam lu baax da ko da koo teg ci bul lii amee te kat te kat yonent mi aleyhi salaatu waxoon na ne nidar moom de toute façon du changer dara voilà fa inna nidara laa yughni min al qadari shay'a waaw mu ne moom du du du du du du wàññi du jariñ ci lu yàlla dogal dara waaye nag yustaxraju bihi min al baxiil waaw waaye nag ki nga xam ne loolu mu ci saxiix yi ki nga xam ne dafa nay naye def lu baax naye kii moom il faut mu ne dax ngir mën a def yenn yi mooy ne waa ji bu bu bu li mu ne bu amul amul du ko def loolu tey mooy ak nay il faut li mu ne bu amee ma def loolu am muy door a def hein loolu de moom yéeme na moom moo tax façon bii nag dañ koo sit quoi voilà façon bii dañ koo sit lii mooy teqantal bi gën a dëgër que ne daal ñaari façon bu ñu di ñu joyal ndax loolu lu baax la lépp lu lay yóbbu ci jaamu yàlla mais xam nga ki ne man daal bon sama sàggan gi nag yàlla mais foo ma wooral buur borom bi il faut ma woor ngir borom bi benn fan ci weer wi waaw sans condition loolu kay lu baax la lépp loo xam ne da lay yóbbu ci jaamu yàlla ila taqarrub ila laa yakunu illaa illaa xasana du nekk lu lu baax te loolu moom lañ naan fatxu dhari'a waaw ubbil la jottalukaay yi nga xam ne ñoo la yóbbu ci nga def lu baax kantaan bu dee nag dafa nekk loo xam ne moom ci lu xaram la lay di loolu lañ naan saddu zariya dañ koy tëj tamit bunt yi lay jokkaloo ci luy xaram loolu dañu koy tëj du baax waaw léegi euh, bu ñu xamee loolu kanta nidar bële mooy yow bu mbir mi amul doo def waaw jaamu yàlla goo xam ne dama ne man bala ma koo def fokk yàlla defal ma lii bu doon ci wàllu nit dañ naan waa ji day chantage quoi loolu nag dañ koo sit léegi kii nii da ne moom bu yàlla defee bu in bu buur yàlla ubbee lii de mais bi mu ko defee yeneen ma lay sànni sànni ko julli ko fii lool tamit dañuy wan ne dan la ñuy jànge foofu. bon léegi nag ahkaamul nidar nag ginna nidar yi ginna ëpp li ah. euh, parce que lu yaatu la mais bon dañ ciy wax lu gàtt quoi parce que dañu bëgg nag jeexal affaire bi tey masala yi mu yeex nii parce que foog naa lii moo ñu des nidar yi mooy di ñuy jànge tamit que nit ku ku nidar ne day dem baytul maqdis def fab jaamu yàlla kooku bu dee daa fekk mu nekk Makka loolu da koy doy waaw mën na koo def foofu parce que Makka Makka day dugalaale loolu mooy mën na koo def foofu ndax sinon kon yone bu dul woon ne possible yonent mi alayhi salaatu salaam dina ko def ko sinon waaw te tamit bu doon am na leneen lu ko ciy war bu ko defee Makka dina ko ne def ko fii nga def lii te loolu lépp waxu ko ndax ko wax waa ji ne waa ji insisté mu waxaat ko mu mu waxaat ko waa ji mu ne ko xoolal leer ci mbir voilà comme que nag baytul maqdis la mooy yow boo misaree ne damay dem bon mosquée ottoman yi fële julli fa ñaari ràkka te yow mu nekk loo xam ne sincèrement yow loolu tamit dañuy gis ne yow loolu c'est très difficile pour yow waaw te tamit amaana sax kii bi tam mu xaw impossible boobu dañ naan nga nekk Makka dañ naan la def ko foofu léegi nag ku nizar defoo ak yooyu masalaay nizar yooyu yeneen mbir la mais ñun lii wañu ci saxaloon ku nizar loo xam ne moomu ko parce que loo xam nga loolu yeneen mi alei saatu salaam nee na laa nizara fii maa laa yamlik nit ki amul di nizar ci loo xam ne moomu ko man manuma toog naan man daal warlu naa ci sama kaw ci salaire suñ sëñ Moussa Ndiaye bii hein tey lan tey le 29 mars jeudi 29 mars 2018 dégg naa ne salaire am mardi lay ñëw le 2 xam nga avril nisar naa ci saleeram boobu daldi ci bégal miskin yi waaye yow da nga koo moom man damaa moom saleeru Sëñ Moussa Ndiaye ba koy ba koy ba koy ba naan saay nizar naa ci mënoo nizar ci loo moomul kuy nizar da ngay ci loo moom waaw loolu yëpp man da mooy laa nizar laa nizar amul fii maa laa yamlik ci loo xam ne nit ki moomu ko loo moomul manoo ci nizar léegi nag kon lool lool la woon